yonent mi aleyhi salaatu wallahi laa tadharunna minhu dirhaman waat naa ci yàlla ne laa waat laa déedéet wallahi man rasulullah sallallahu alayhi maa ngi wat ne laa tadharuna du ngeen bàyyi minhu al-Abbaas dërëm dirhaman fifteen du ngeen ko ko bàyyee tey non baal fan kenn du ko baal subhaanallah loo gis nga gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii mooy makaarimul axlaaq duma deñ di ko wax mooy makaarimul axlaaq du reetaan rek ñu naan moom di ndey sànn <coughs> du mer non yonent bi alayhi salaatu xam nga lii man nga ne mais yonent bi gaa yi ñëw nañu ñoom seen propre gré seen àq ñu ne nañ ko bàyyi mais mu ne yonent bi alayhi nañ ko bàyyil may may mu ne déedéet laa wallah laa déedéet wallahi wat naa ko ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam minhu dirhaman dërëm du ngeen ko ko bàyyil dërëm du ngeen ko ko baal lépp lay fay ba mat moom al abbas ibn abdul muttalib comme képp ku fay allahu akbar oh gis nga gis nga valeur li l'islam di véhiculer di ko jàngale bëgg ko inculquer jullit bu ne waay waay ak a neexoon suñu njiit yi mel nii roy rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñaata yoon la ñuy déglu ci actualité bi koo xam ne day def li muy def contre force publique yi or ñi nga xam ne ñooy assure ordre public wala contre ay ay autorité di offenser ay autorité te nag tegu ko fenn wala benn ay administration boo xam ay aéroport wala ay fu ñuy defaree visa wala mu dem fa jaay fa réewande wala yorub otoom di fel nit ñi te du mujj fenn wala di daw sans permis après bu ñu ko jàppee xam ne mooy doomu diw doomu ministre diw wala doomu député diw walla doomu sëriñ diw bu ñu xamee lool la ñu daal di koy bàyyi yaa subhaanallah ndax lan mooy doomi diw def na loo xam ne ci yoon yoon dafa war a dal ci kawam mais duñu ko def ndax mooy doomu diw te lool la yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon innama ahlaka alladhina kaanu min qablihim ida saraqa fihim ad-da'if aqaamu alayhi al-hadd wa ida saraqa fihim ash-sharif tarakuhu mu ne gis nga doon moytandikuloo xeetam doon moytandikuloo saxaabaan yi doon moytandikuloo xeetam naan leen innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum waat naa ci yàlla man nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam këne li nga xam ne moo alak xeet yi leen jiitu woon yéen jullit ñi mooy ne idaa saraqa bu sàccee fii mu da'if koo xamante ne ni ci baa peuple bi la bokk amul benn ndomb tànk amul benn xasab walla benn nasab bu tax nit ñi di ko topp wala di topp seen waa kër walla sant bu tax ñu koy wormal mooy daal ab citoyen lambda am Moodu Njaay ma xujja jóob moo xam ne dal kenn topp ko ñooñu ñoom bu ñu defee dara yàkkam ci nañ ñu def dara pen yi ñoom rek lañ koy teg mu ne aqaamu alayhi al-hadd ñu jël peine bi nga xam ne moom lañ ne ku def lii ñu def la ko ñu daal di koy appliquer ci moom cent pour cent ndax moom amul koo xamante ne nii boroom ndomba tànk walla alal ju mu yaakaar ju tax ba ñu war koo baal déedéet ñu daal koy rimb mbir mi àtte bi waaye bu dee asharif moo sàcc koo xam ne nag ah ci high class bi VIP bi boroom sant yu nga xam ne ñooy yu tedd yi fi ñun ndax sant yépp a tedd sant yépp a tedd waaye ci ñun dafa am sant yoo xam ne ñoo gin a sant ñoo gin a tedd ñi ci des am tur yoo xam ne ku ko am rek moom la ñuy gën a considérer selon yow mi koy considérer foo bokk ndax gis nga ci moom sa boppam déet yaa subhaanallah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne bu dee asharif sëriñ diw doomi sëriñ diw walla sëriñ diw ci boppam ministre diw doomi ministre diw député diw conseil région conseil régional diw gouverneur diw doomi gouverneur diw wala xaritu président conseiller di président baayam pale lay liggéey police centrale lay liggéeye baayam bu dee kookoo def nag muy asharif tarakuhu ñu daal di koy bàyyi nëpp nëppal mbir mi fexe doo gis mukk ñu condamné leen ñaatoo nañ fiy dégg ay doomi ministre yooyu dégg ci actualité bi ñu naan Sénégal dañu doon dawal sans permis ñoo xam ne dañuy offenser policiers yi di leen wax wax yu ñaaw di jaay yëfu boo leen waxee ñu naan man maay man maay ki bokk ak diw subhaanallah looloo fi am ñépp di user seen seen seen kii seen euh, euh, li ñu li ñu am <coughs> ak li ñu doon ba ci administration yi booy lijjanti këyit te lool ku nekk ci ñun mën na koo seede rawatina ñi nga xam ne màgge nañ senegal yaroo fa ba màgg fa di fa uti këyit moo xam mairie bi foofu moom fala fala fala làmbaay bi fala fala fala fala géej gi teeni moom police tribunal yow gis nga sa dossier ak avancement wam mu ngi dépendre yow yaay kan ak foo bokk ak loo fi indi ci maane ci alal ak loo pare ngir dóor ko ci taabal ji ngir ñu defal la li nga bëgg sinon yaa fi yàggal sa bopp police bi ci buntu tali bi ku ñëw mu arrêté la noonu la fi ne dina am ñoo xam ne da leen di arrêté gis ne ñooy doomu diw même bu dee même bu dee ne xam na ne waa ji yorul woon permis da koy bàyyi wala mu gis benn policier ci ginnaaw benn mbokk policier mu fexe comme que moo ne ci oto bi même bu dee chauffeur bi newul en yoon wala oto bi ci boppam newul en règle mu bàyyi mu jàll ndax son supérieur moo ne ci biir allahu akbar yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga jikko yu ñaaw yooyu te loolu bu kenn ci ñun naan da ngay tuumaal autorité yooyu man miy déglu ñun sénégalais un par un jëlal teg ñi ëpp ci ñun noonu lañ mel wax ko nag yomb na bañ cee yow bu la concerné wul man nga ko wax mais bés boo jànkantoog lool nga nekk ministre de suba sa doom def tojaange ñiy rëcc ci loolu ñu teg ko àtte bi jaar yoon yombul yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu boroom ne mooy suñu royukaay mu ngi nii Seydina Abbaas mii nga xam ne xoolal ni mu bokki ci moom ba ni mu ko doon xoole mooy baayam baayam bi ko jur moom alayhi salaatu wasalaam bët boobu la doon xoole Seydina Abbaas doon ko màggal waaye teewul moom mu ne ko déedéet fay fay waa lansaar ñëw ñi ko moom wax naa la xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari kitaabul Maghaazi fële ko indi moom imaamal Buxaari rahmatullah aleyhi muy say xadiis xadiis lana fal natruk libni uxtina al Abbaas fidaa fa qaala laa wallah laa tadaruuna minhu dirhaman wat naa ci yàlla dërëm du ngeen ko ko bàyyil lépp lay fay lépp lay fay amul ne mooy sama baay moo fi représenté sama baay mooy sama baay man rasulullah ak li ñu bokk kenn ginu koo bokk ci yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Al-Abbaas waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ne laa wallah hada huwa al-amaan moo tax wa innaka la ala xuluqin azim dëgg-dëgg yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam la laa yaa plafonné yow yaa tiim <clears throat> mooy jikko yu sell yu màgg yu rafet yi bu doon ab néeg la yow yaa leen fee yaa féete kaw néeg boobu ndax li nga yor jikko yu rafet yi ñoom jik li ñuy tudd jikko yu rafet benn reflet bu ndaw lañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te lii nag mooy makaarimul axlaaq xam nga lii lu tar la Seydina Abbaas bu gisee na yu mais man lii ma effort yi ma def yëpp ngir ñu baal ma ñii ñëw yonenti ma lay saa saam sama doomu frère bi ne moo bañ mais lii mooy lii mooy maandu yonenti ma lay saa saam ne maa bañ wallahi te damay wat ci yàlla la wax waaw moom mi nga xam ne soxlawul ni waat laa tagaruna minhu dirhaman dërëm du ngeen ko ko bàyyi dëru lii mooy makaarimul axlaaq du rek tout le temps yaa ngi ree bu dëgër jotee nga dëgër yenn yi doo ko maslaawee doo bàyyi muy jàll ah non garaawul dem diw bu ngeen gisee du wax dara dem leen dugg ci kër gi ay jigéen jóge fee dugg sama kër parce que samay xaritu doom lañu sol yu gàtt ñëw di ma romb ñu naan moom pas diw moom waaw moom de kii la mais moom moom mais moom garaawul moom moom moom moom ma ne loolu moom même nuñ la xamee ak nooy buñ ñëwee waroo leen a bàyyi ñu dugg dem leen ngeen soli ay yére ñu wax nga ne leen wallahi dem leen ngeen soli ay yére bu dee bëgg ngeen dugg ci kër gi léegi kuy def loolu ñu naan almaa la kii wuu paadee tàng mais loolu mooy makaarimul axlaaq loolu mooy makaarimul axlaaq kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax léegi ci xew-xewu Seydina al Abbaas bii ci la suñu boroom daldi wàccee li nga xamante ne ni mooy ay aaya ci suuratul anfaal mu ne baad a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim <clears throat> yaa ayyuha nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asraa <clears throat> in ya'lami llahu fi quluubikum xayran yu'tikum xayran mimmaa uxida minkum wa yaghfir lakum wallaahu gafuurun rahiim wa in yuridu xiyaanataka faqad xaanu llaha min qabl fa amkana minhum wallahu alimun xakim suñu boroom wa taala daldi wàcce à de seydina al abbas ak usaara badri yi mu ne yaa ayyuhan nabiyyu anfaal aaya mu ne yaa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qul waxal li fi aydikum min al asra waxal ak ñi nga xam ne jàpp nga leen ñu ngi ci seeni loxo yeen jullit ñi nekk ay prisonniers ngeen jàpp leen ci Badr tey wax leen prisonniers yii nga xam ne ñu ngi leen di laaj ñu war a joxe racheter seen liberté in ya'lamu llahu fi qulubikum fi qulubikum xayran yu'tikum xayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wax leen ne leen yi in ya'lamu bu buur yàlla xamee de fi qulubikum ci seen xol xayran yiiw këne seen xol yi yiiw moo ci nekk ba yiw googu puusaleen ngeen mujj nekk ay jullit xam leen ne yu'tikum xayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum yëg leen ne buur yàlla li ñu jël ci yéen tey comme rançon buur yàlla dina leen jox lu gën fopp or xaalis bi ngeen joxe ngir racheter ci li nga xam ne mooy seen liberté te du yem foofu lool mooy fii ci àddina wa yaghfir te bu yowmal qiyaama jotee bu ngeen ñëwee dootu ngeen dese bàkkaar ndax buur yàlla fekk na mu jéggal leen seeni bàkkaar yéen prisonniers yi non wallaahu buur yàlla gafuurun mooy aji yërëmaa mooy aji jéggalaa koon raxiimun aji yaa subhaanallah xawlal li suñu boroom wax ci ñoo xam ne ay yéeféer lañu yaa ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asraa waxal ci ñi nga xam ne ñoo ne seen loxo ci ay prisonniers yoo xam ne dañu ñëw ngir xeex leen ñuy yéefe bu buur yàlla xamee ci seen xol yi que ne yiiwa ngi ci seen xol yi de kanaru ngeen na bu ngeen jógee fii trahir ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di xeexaat ak moom yëg leen ne dina leen jox lu gën rançon bi ngeen di joxe fii li ñu jël ci yéen ngir ngeen libre buur yàlla dina leen moo garanti prisonnier bu nekk loo fi man di joxe boo gëmee yàlla ëllëg boo gëmee yàlla suba walla tay buur yàlla dina la jox lu gën fopp liñ fi joxe te dina la jéggal say bàkkaar waa léegi bu dee yow yéeféer yi la ñoo ñoo am lii ci yàlla moo tax ñun mu dencal ni ñi ko gëm qul yaa ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha allah allah gis ngeen bu dee yéeféer yi nga xam ne kërim bi gën a rëy lañ doon def muy xeex si xayru xalqillah sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci mbindeefi yàlla yi teewul ñu jàpp leen prisonnier buur yàlla ne bu yàlla xamee ci seen xol yi yiiw lu ngeen joxe ci alal racheter ko ci seen seen bopp buur yàlla dina leen jox lu gën lool hmm. waaw waay waay lan ngay xalaat ci ñun <coughs> ñun ñi nga xam ne ñoo gëm moo tax bu kenn désespéré moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla xul yow yonent mi alei saatu salaam waxal noonu ne leen laa taqnatu bu leen désespéré de min rahmatillah ci yërmande yi yërmande gi yàlla ngoo xam ne moom la leen dencal loo tilim tilim mais ku tilim moo soxla ñu sang ko ku tilim ciy bàkkaar kookoo soxla ñu koy fóot noo gën a tilim yow ci la sa aajo di gën a yokke mais ñun contraire bi lañu Iblis di wax loo gën a ta bari bàkkaar mu naan la yow xam nga ne buur yàlla yow dootu la jéggal yow <laughs> yow xam nga li nga def mais yow yow ñaata femme nga ci dëkk bi ñaata boîte de nuit dem mais yow yow yow ñaata alal nga luubal yow fii mu ne kër gi nga dëkk ribaa nga ko takk nga nga ko tabax sa meuble yi nekk sa kër gi yépp riba la fii mu ne leer na ne ceeb bi nga jënd war koo añe sax piir mi nga ko jële wala alal ju daganu yow nga foog ne buur yàlla na la jéggal yow bul fontoo nit ña ah. alors que hadal mal'un ashir kàccikat la ndax kooku nu muy gina bari bàkkaar noonu la buur yàlla gina paree ngir daal di koy fóot te kooku gën a sox ci la aajoom gën soxla gi mu soxlaa boromam fóot ko gën a taxaw man dinaa setu neen di sangu ci sangu kay mooy dangaa bëgg dangaa tilim wala lool kon mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen désespérer min rahmatillah ndax inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a buur yàlla dëgg-dëgg mooy jéggale mboolem bàkkaar yépp amul benn buñ naan ah non bàkkaaru bii moom yàlla du ko baale loolu amul yaghfirul dhunuba jami'a lépp ba ci bokkaale lépp lay jéggale léegi kon suñu boroom wàcc aaya yooyu mu ne nag wa in yuridu xiyaanatak kantaa ñoom prisonniers yii nag bu dee dañ laa bëgg trahir yow yonent bi alayhi salaatu wa wor la lañ bëgg nañu xam ne faqad xaanu llaha min qabl mooy ne waroon nañu yàlla avant xéewal yi leen yàlla defal yépp bi ci gën a rëy mu yónnee leen ki mu sopp comme yonent mu bokk ci ñoom laqad ja'akum rasulun min anfusikum wala min anfasikum azizun alayhi ma anittum alaykum bil mu'miniina ra'uufun rahiim buur yàlla xéewal gi gën rëy gu mu leen defal muy loolu ne leen indi leen yonent boobu ba pare ne leen laqat jaakum dikkal ne rasuulu ndaw min anfusikum jóge ci seen biir yéen waa Quraysh waaye min anfasikum ci beneen njàng mooy ci ñi gën tedd ci seen biir fa la jóge lool ndax moom dañul woon di jàllarbe ci ndigg ñi nga xam ne ñoo gën a tedd seen jamono topp ñu gën a tedd minal xalil ila abdullah ibn abdul muttalib mu ne kooku xéewal ko li leen di dal bàkkaar yi ngeen nekke yooyu bu ngeen nee ci problème da koy metti lool mu tiis ko moom yonent bopp dal di ci yéen ngir ngeen dugg ci lislaam ngeen dàq ko seen dëkk ba mu newoon ak yéen ñu naan déet ngeen jël ma di xeex ak moom kon nag yëgg leen waxal ma prisonnier yi wa in yuridu xiyaanatak bu dee ne yiiw nag newul ci seen xol li ñu bëgg mooy wor la waay waay faqad xaanu Allah min qabl waay waay ñoom trahiroon nañ yàlla waroon nañ yàlla ginnaaw li mu leen defal yépp ci lu jiitu tay jii fa amkana minhum mu daal di leen jàppale yeen jullit moom buur yàlla jàppandeel leen ba ngeen gañe leen teg ci ñoom loxo tey rey ci ñoom soixante-dix jàpp ci ñoom soixante-dix te wallaahu te buur yàlla alimun mooy aji xamaakoon gi xakimun ku xereñ gi aaya yooyu nag <coughs> bi nga xamante ne ci la wàcc Seydina al Abbaas ne fa ataani allahu makaanan ishrina awqiya fi lislaam ishrina abdan kulluhum fi yadihi maalun yadribu bi maa maa arju min magfirati llahi taala <coughs> mu ne bi aaya bi wàccee fa antaanillah buur yàlla daal di may jox man al abbaas ibn abdul muttalib mooy lim ne yow yonent mi aleyhi salaatu salaam waxal prisonniers yi yi nekk seen loxo ko bu buur yàlla xamee ci seen xol yiw dina leen defal lu gën loolu te dina leen jéggal mu ne buur yàlla daal di may jox gis nga vingt or ya ma doon wax naan moom laa ëndaale naan yonent bi saa saa ñoom dañ koo jël te kon nag boole ko ci li may jënd sama bopp mu ne déedéet mu ne gis nga loolu noonu buur yàlla damaa jox lu ëpp loolu bi ma tuubee ishrina abdan vingt jaam la ma jox yoo xam ne ay esclave yoo xam ne maa leen moom tokku ci nekk alal li nga yor ci alal foo ko takk mu weesu ko ak man li nga xam ne moom laay yaakaar boole ci li may yaakaar man al abbas ci njéggalu ki nga xamante ni mooy sama boroom ëllëg muy subhaanahu wa taala moo tax ah Seydina al Abbas kon noonu la libéré boppam keroog Badr alal ju bari mooy ki ëpp lu mu libéré lu mu joxe alal ndax dafa waroon a libérer boppam libérer ñeneen ñetti nit ginnaaw gi moom Seydina al Abbaas radiyallahu taala dafa dellu Makka mooy Badr après Badr le tout <coughs> mu daal di dellu Makka nekk Makka xare yi topp ci xare yeneen xare yi entre kuffaaru Qurayshin yeeg ñooñu moom Seydina al Abbaas daldiwul woon dem Uhud moo tax kenn déggu ko fa comme l'imam al-Dhahabi wax ne te dégguluñ ko benn xabaar keroog ci ghazwatu Uhud mu dellu màkka nekk fa ak ay doomam te doomam yooyu ki ci magoon wax nañ la mooy al-Fadl ak keneen ki di Abdallah mi ñépp xam muy Ibn Abbas xabrul umma wa tarjumaanul qur'aan wa Ubaydillah ak Ubaydillah ak Qutham ak Abdurrahman ak Ma'bad ummu Habib ñii ñépp nag muy al-Fadl Abdullah ibn Abbas al-Fadl ibn Abbas Abdullah ibn Abbas Ubaydullah ibn Abbas Qutham ibn Abdullah Abd Qutham ibn al-Abbas Abdurrahman ibn Abbas Ma'bad ibn Abbas Ummu Habiba ibn Ummu Habiba bint Abbas ñoom ñii ñépp Ummul Fadl mooy seen yaay di Lubaaba bintul xaarisil hilaal ya nekkoon sœur ci yaay Maymuna di yaay jullit ñi radiyallahu anhu ndax ci soxnaam yonent mi alayhi salaatu salaam la bokkoon moom sœuram bi Seydina Abbaas moo nekkoon boroom këram di Lubaaba di Ummul Fadl moo tax ah, waykat ba ne woon maa waladat najibatun min fahlin bi jabalin na'lamuhu aw sahli ka sittati min batni ummi alfadli akrim biha min kahlatin wa kahli mooy doomu seydina abdullah eh, eh, seydina al abbaas yi la doon waay noonu ñama suñoo xam koo xamante ni jur nga koo xam ne góor ak jigéen gu jur ñoo ponkal yu tolli nii al fadl ibn abbaas qutham abdullah ma'bad abdurrahman ñii ñépp di doomi am abbas waaye am na yeneen doom yoo xam ne kii juru leen du ummul ummul fadle leen jur <clears throat> muy kathir kathir ibnu abbas boroom xam-xamu fiq bu mag la woon nag ak tammaam ibnu abbas <clears throat> ak umayma ak alxaaris ibn Abbas boo leen dajalee ñoom ñépp ñuy dix doom yoo xam ne moom la euh, <coughs> Seydina al Abbas daldi woon am moom Seydina al Abbas kon nag bi mu delloo moom mu ngi dellu siwaat bi mu delloo euh, Makka tuub nekk Quraysh li yéeme mooy fala ne woon Quraysh après xeex yi am yépp moom comme niñ ko waxe léegi demul ba ni nga xam ne laata fatxu Makka ci la ki nga xam ne moom Seydina al Abbaas ci la Euh, dooru ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di gàddaay si ah ba nee Màkka nag laata muy gàddaay si da doon préoccupé wu même laata muy muy muy Badar bi am ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam di neewe rawatina bi mu duggee ci lislaam moo tax keroog xaybar bi bi mu yëgee ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba ko aji xabaar yi ñëwee na ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xaybar amoon ci septième année bi fekk boobu moom mu ngi mu ngi foofale di Quraysh euh, bi ko waa ji ñëwee wu yëgal ko bonne nouvelle bi dafa kontaan dal di koy jox leel waa ji jox ko mu lekk dal di koy jox alal ju bari at mu nekk mu yoral ko loolu ndax xabaar bu neex bi nga xam ne moom la ko indi ginnaaw nag xaybar laata mooy diggante xaybar bi xaybar amee ak ubbi makka ci la dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñuy ubbi màkka moom mooy ki nga xam ne moo yiiroon abu sufiyaan bi nga xamante ne ci la suñu yonent bi aleyhi salaatu di ubbi foofu léegi moom Seydina al Abbaas lii suñu boroom ne yaa ayyuhan nabiyyu qul man fi ay min al asra wax leen ne buur yàlla bu ngeen mooy bu xamee ne yéen a ngi ànd yiiw dina leen defal lu gën liñ leen jox imaam al Buxaari raxmatullaahi yi dafa solo ah mu ne qaala Ibrahim ibn Tuhman mu ne Ibrahim ibn Tuhman nee na an Abdul Aziz ibn Suhayb mu jële ci Abdul Aziz ibn Suhayb an an Anas mu jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam utiya bi maalin min al-Bahrayn fa qaala unsuruuhu fil masjid yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañu ko ëndil alal ju baree baree baree bari joo xamante ni nii alal jooju Bahrain la jóge muy ko ko fa toogal di alxadrami boobale moom moo ko fa toogal moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko ko yónnee fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne unsuruhu fil masjid ne alal ji nañ ko tas nañ ko lal benn laltu ci kii jàkka ji ñu daal di ko fay def teg ci alal ji mu ne fa kaana seydna anas radiyallahu anhu fa kaana akthara maalin utiya bi bihi rasulullah sallallahu alal ju gina bari gu ñu mas a jox yonent bi sa salaatu salaam id jaa awul abbas rek léegi al Abbaas bi mu dafa dégg ne alal ji ñëw na rek Seydina al Abbaas daal di ñëw fa qaala mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam a'tini inni faadaytu nafsi wa faadaytu aqilan ne ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li atini jox ma man al ci alal jii ma gis ci jàkka ji mu bari jox ma ci <laughs> inni ndax man al bul fàtte ne ca Badar ak moo mële ma ngeen ma jàppoon prisonnier faadaytu nafsi man maa racheté sama liberté bopp wa faadaytu aqilan te man maa racheté liberté ki nga xam ne mooy sama doomu frère mi Aqil léegi nag kon nag alal ji laa bëgg nga jox ma nga jox ma ci yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko xóot ne ko jëlal alal jaa ngi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu def nii saam ci kii bi jël fa xasaa fii fii saw bi mu daal di jël def def di def rek jël lu bari di def ci mooy dafa lal aw lal moo xam kaala la lal wa ab yére daal la lal daal di def lu bari summa dhahaba yuqillu mu daldi di jóg nag pour yëkkati ko pour yenu affaire bi alal ji yóbbu falam yastati mais mbir yi li mu yenu li mu def ci kii bi dafa baree baree baree baree bari ba àttanu ko fa qaala mu ne yonent mi alei satu salam mur ba'dahum yarfa'uhu ilay mu ne yonent mi alei satu salam mais digalal sa saxaaba yi taxawul mais digal ci kenn mu yenul ma ko bokk <laughs> na ma ko indil sama kër <laughs> qaala la yonent mi alei satu ne ko déedéet farfa'hu anta mu ne ko déedéet qaala al-Abbaas ne ko radiyallahu anhu kon nag farfan farfanu anta alay eh kon yow yonent mi alay saa mais yenul ma ko ko comme que nanguwoo wax sa saxaaba yi taxaw ñu yenul ma indil ma alal ji sama kër nee nga mais yow yenul ma ko bopp yi ma yenu dafa diis man manuma ko yóbbu yonent mi alay saa ne ko laa déedéet man duma la ko yenu ah. la <laughs> fa nasara minhu thumma dhahaba yuqillu léegi nag mu mu mu léegi bon comme que moom yenu na ko àttanu ko mu ne yonent ma lay saab mais waxal sa saxaaba yi kenn mu yenul ma ko bopp yonent ma lay saab ne ko déedéet mu ne ko waa comme que nag léegi nee nga yow doo leen ko wax léegi yow yow laay wax léegi yow yow yenul ma ko léegi yonent ma lay ne ko man duma ko yenu de <laughs> duma duma lu ko yenul léegi nag bon mu teg affaire bi <laughs> am lu mu ci wàññi di ko yenu falam yastatin manu ko wàññi na ko mais ba léegi àttamul mbir mi manu koo yóbbu këram fa qaala mu ne yonent ma lay saas waxaat ko mais yonent ma lay saas murbaadahum yarfa'uhu ilayya waaye dama lay ñaan waaye waxal kenn ci sa saxaaba yi ci am ñii nañ la ma ko yanul nañ ma ko yanul ëndil ma xaala laa yonent ma ne saasaam ne ko déedéet mu delluwaat lim xaala mu ne ko moom al sayyidna Abbaas farfa'u farfa'u anta alayya kon waaye kon yonent ma ne saasaam alal ji yenul ma ko boog yóbbul ma ko sama kër xaala yonent ma ne saasaam ne ko déedéet man yenul wu ma ko de duma la ko yenul <laughs> ah eh, maa qaala laa illaa fi tashahudihi lawla tashahudu la kaanat laamuhu naamu loolu alfarasdaq doon wax ci xaq seydna ali <coughs> seydna ali zeynul aabidiin naan maa qaala laa masulaa wax laa illaa fi tashahudihi lu dul buy wax ashhadu an laa ilaha illa laa boobu rek ci la masa wax walaa lawla tashahudu bu dul woon seede yooyu nga xam ne booy shahaada yi booy comme booy booy booy booy booy julli di taayaat yooyu ak ashhadu an laa booy nodd ak yooyu bu dul woon loolu ak booy dugg ci lislaam laawam yépp noowam yépp naam lay doon ndax loo ko masa mu jox la yonent bàyyi saa saa moo tax mu ne ko jëlal jëlal mais nag man duma la ko yenul mu ne ko kon digalal kenn ci ñoom yonent bàyyi saa saa ne ko laa duma duma digal kenn ci sama saxaaba yi mu la ko yenul yenu ko duma ko yenu mu ne ko yow yenul ma ko bopp mu ne ko déedéet fa nasara minhu léegi nag comme que demee na noonu mu daal di ci wàññi summa htamalahu ala kaahilihi summa ntalaq léegi nag bi mu ko wàññiwaatee nag mu koy door attan àttan ko daal di koy teg ci mbagg yi entre mbagg meeg loos wi entre épaule meeg loos wi foofu la ko teg summa ntalaqa muy mu léegi nag Seydina al Abbas yenu affaire bi nag finalement di dem <laughs> wane ginnaaw di dem nee bi muy dem fama zala yutbi'uhu basarahu hatta xafiya alayna ajaban min hirsi mu ne keroog bi muy dem <coughs> bi mu jëlee alal ji di dem mu ngi dem yonent bi aleyhi salaatu taxaw di ko xool mu ngi gis al Seydina nalaabaas yenu alal di dem mu koy xool di ko xool di ko xool ba Seydina Abbaas jàdd <laughs> ba kenn gisatu ko <laughs> lan moo tax mu ko doon xool mu ne ajaban ndax yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam dafa yéemu min hirsihi ci ni nga xam ne noonu la xëre woon moom Seydina Abbaas ci alal <laughs> mu ne gis nga nag alal jooju fa maa qaama rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa thamma minha laata yonent bi alayhi salaatu wasallam di jóg keroog lépp a jeex lépp fifteen desu te mooy ñépp a jël lépp léegi nag am na ci beneen riwaay boo xam ne bii mooy bu Sahih imaamul Buxaari bi am na ci beneen riwaay boo xam ne eh, Seydina Abbaas bi muy jël affaire yi di dem yenu alal ji di dem <laughs> da da doon wax naan voilà lii mooy yi nga xamante ne nii lii mooy équivalent wu lii mooy remplacer li nga xam ne moom laa racheté woon sama liberté ak liberté ji muy racheté xam nga sànq wax na ko nee na yonent sallallahu saa wasallam jox ma ci alal ji. ndax kat man oh, <coughs> man dama euh, nu mu tudd euh, man maa libéré man maa libéré ki nga xam ne sama bopp maa rejeté sama bopp waaye tamit man maa rejeté bu aqil ak bu nawfal boobu ibn al ak sama allié ah da doon wax naan ama ihda allatay ama ihda allatayni wa'adana allah faqad anjazaha <laughs> yenu affaire di dem <laughs> yeneen tubaab yi saabsaab am na ci beneen beneen riwaay mooy dane mais yeneen tubaab yi saabsaab da ko ree da ko doon ree ba ba ba ba bëñëm yi ci kanam noonu di feeñ tellement ni mu gise mu xër ci ci xaalis alal ji ak naan ko yenul ma ko muy bañ léegi nag bi mu ko yenee di dem wa huwa muntaliqun naan ama ihdal lat ama ihdal latayni wa'adana Allah faqat anjazaha lii de mooy li nga xam ne benn ci yi ñuy buur yàlla digoon mooy ne yu'tikum xayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum dina leen jox lu gën li nga xam ne moom ngeen joxe fii racheter seen bopp te dina leen jéggal mu ne lii moom mooy benn moom wu te buur yàlla def na ko de alal jii nag ma yor di dox mooy bi muy di dem lii la doon alal ji man lii moom moom tey lii ma yenu moom valeur moo ëpp fuuf li nga xamante ne nii moom moom laa joxe woon keroog bi may racheter suñu liberté ñun wala adri ma yusna'u fil aaxira te nag xawma luñ may defal alaaxira am na ci beneen riwaaye dane tam nag maa ngi yaakaar di xaar li nga xamante ne nii mooy li ma buur yàlla daldi waajalal li nga xamante ne ni mooy ci yërmande ak njéggalam yawmal qiyaam Seydina Abbaas nag radiyallahu anhu ay ngëneelam yu bari la ay ngëneelam yu bari la moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon ñaanal tamit ñaan yu am solo am solo moom Seydina al Abbaas ah moo tax imaam Ahmad rahmatullah alayhi dafa solo ci sanad boo xam ne bu xasan la ah, imaam alxaakim boo xam ne wéral na ko imaam az-Zahabi moom ak imaam ibn Sa'd mu ne dafa am ay gaay yoo xam ne ci waa lansaar lañ bokk kenn ci ñoom benn waay ci lansaar yi waqaa fi abin li Abbaas dafa mas a wax kenn ci baayu Abbaas yi wala maamam yi loo xam ne daal jaaduwul neexul Seydina Abbaas koo xam ne nag kaana fil jaahiliya moom mooy baayam boobu fekkewul lislaam falatamawul abbas na al abbas dal di mer ci wax ji wax ngi gis ne dafa ñàkk teggin maamam googu même bu deen doon loon jullit mu fëgg ko mbéj te fajaa ak qawmu léegi nag waajooju ci waa Ansaar daal di dem wax ko waa ñoñam ñu ñal di ñëw mooy clan bi mbokk ci waa Ansaar fa qaalu ñu ne wallahi la naltami la naltimannahu kama latama fa labasu siya fa lab fa labisu as-silah ñu ne waat nañ ci yàlla ne dinañ mbéj al-Abbas comme ni nga xam ne moom la mbeje suñu mbokk mi léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam daal di yëg affaire bi mu yéeg ci minbar bi mu ne ayyuhan naas ayyu ahli ardin ayyu ahli ardi akramu Allah mu ne ayu ahlil ardi anab kan ci waa suuf akramu moo gën a tedd ala allah ci yàlla kan moo gën a tedd ci yàlla xaalu ant ñu ne ko ah yonente bi alei salatu salaam yow da yaay ci gën a tedd ci waa suuf moo xam ñi ci biir ak ñi ci kaw ñépp yaa ci gën a tedd qaala nag mu ne leen fa inna al abbaasa minni wa ana minhu laa tasubbu amwaatana fa tu'dhu ahyaana ahyaana mu ne leen nag laa tasubbu bu leen saaga fa inna al abbaas a yëg leen ne al abbaas nii min nii ci man la bokk rasulullah Allah loolu rëy na al abbaas ci man la bokk min nii wa anata man minhu ci moom laa bokk kon nag laa tasubbu amwaatana bu leen saaga yéen nit ñi bu leen saaga suñu ñi génn àddina même bu dee ne dañoo génn àddina laata lislaam di ñëw ndax kat bu ngeen leen saaga fa tu'zu ahyaana ndax bu ngeen leen saaga dangeen ngeen di lor ñi nga xam ne ñoo dund ci ñun moo tax euh, di xëy saa su ne naan Abu Lahab di saaga loolu noonu loolu noonu jarul jarul def Abu Lahab li ci alxuraan wax doy na li ci siira wax li ci ñëw yooyu doy na mais bëgg yow foo toll rek abu lahab saaga wala abu lahab kii déen ndax loolu noonu xoolal fi mu bokk moo tax ki mu bokkal moo tax mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom def na lu ko alak mais buñ topp rek ci yooyu léegi nag nit ñi fa jaa al qawm léegi nag gaa yooyu bokkoon mbokki lamsaar yi boobu daal di ñëw fa qaalu ñu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam na'uudu ngi muslu ci sa sànj sa mer ñu ngi muslu yàlla ci sa mer yow ndaw yàlla li imaam ahmad tamit daal na koy solo ci al moom nag seydina al abbaas ginnaaw gi ah, fekke na li nga xam ne mooy Hunayn te bokk na ñi nga xam ne ñoo saxoon keroog moo yoroon li nga xam ne mooy la euh, géléemu jàppoon géléemu ki nga xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog ci ghazwatu Hunayn bokkoon na ci ñu néew ña desoon foofule moom Seydina al Abbas te moom la woolu woon mu woo ci kaw ndax boroom baat bu foor la woon mu woolu waa lansaar ba ñu mën ñëwaat daal di gañe ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin ah moom nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ko soppoon la lool ba moo tax mu doon wax ci xadiis boobu nga xam ne bu wér la mu ngi ci saxi imaam saxiixayni bi mu doon wax Seydina Umar naan ko ama sha'arta anna amma rajuli sinu abi naan ko xanaa yëgoo ah, ki nga xam ne mooy bàyyi texu nit ki presque mooy pàppaam rek moo pàppaam benn lañu doon Seydina al Abbaas mii la doon wax ca wàllu azaka yi ah <coughs> yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon na wax ci xàqu Seydina al Abbaas ah naan hada al Abbaas ammu nabiyikum ajwadu Qurayshin kaffan wa awsaluha mu ne kii de mooy al Abbaas ibn Abdul Muttalib di ammu nabiyikum di seen bàytexu yonent ajwadu qurayshin moo gën a tabe ci waa quraysh kafan loxo mooy ki ci gën a tabe wa awsaluhaa gin koo mën dàq jokk mbokk xadiis <coughs> boobu imaam alxaakim daal di na koy solo ah, mu daal di koy wéral imaam az-zahabi daal di ciy ànd ak moom <coughs> keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn àddina moom seydina al abbaas mii loolu léeg-léeg lu nit fàtte la mooy ne keroog bi xew-xew bi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na àddina ñépp tàqale kook seen sabo Seydina Umar ibn al-Khattab yor jaaseem ne képp ku ma ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na àddina dina tàqali sa bopp ak sa yaram Seydina Ali ibn Abi des këram saxaaba yépp nekk ci njàqare goo xamante ni xamuñu ñuy def fa thabbata allahu aba bakrin walakin al abbaas ayda buur yàlla daal di dëgëral seydna abu bakr mu ñëw wax ak nit ñi ne man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat képp koo xamante ne nii seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga doon jaamu comme sa boroom de xamal ne nag kon génn na àddina wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun laa yamut képp nag koo xam ne yàlla moom ngay yoon jaamu xamal ne buur yàlla moom mu ngi fi di dund du dee mukk waaye moom moomu la dëgëraloon waaye ak al abbaas ibn abdil muttalib moom ñaar ñoom ñaar képp la suñu boroom dëgëraloon keroog ba ñu indiwaat nit ñi indiwaat leen à la yëgal leen ne nag lii moo xew moom mii di al abbaas ibn abdul muttalib mook seydina ali ibn abi taalib ñoom ñoo sang yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñoo ko daldi denc tamit waajal ko daldi koy denc moom nag Seydina al Abbaas xalifa yi dañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu sori lañ ko tegoon moo tax <coughs> ñëw na këne Seydina Usmaan ibn Affaan ak Seydina Umar ibn al ah, képp koo xamante ne nii saa bu ñu masoon dajeeg Seydina al Abbas ci mbeddu Medina yi fekk ku ci nekk ci ñoom bi nga newee xalifa war ci fas walla gëléem wala mbaam loo man di war dajeeg Seydina al Abbas da ngay wàcc di dox ndax wormaal Seydina al Abbas waaw moo tax it keroog bi nga xam ne ci xilaafatu Seydina Umar ibn al ci la atum bekkoor gu metti gi xadiis boobu imaam al buxaari soloo na ko ci al istisqa ci te bunt boobu mu def ci saxiix bi ci wàllu baaw naan moom seydina al abbaas radiyallahu bi bekkoor bi amee seydina umar ibn al xattaab daldi génn dajale nit ñi jàpp ci loxo seydina al abbaas ibn abdil muttalib daldi jublu ci borom bi subhaanahu wa ngir mu may leen taw jaarale ko ci kii nga xam ne mooy baytexu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah <clears throat> keroog lan la seydina Umar ibn al-Khattab ah, dane allahumma hada ammu nabiyyika natawajjahu ilayka bi fa fasqinaa fama barixu xatta saqaahumullah loolu du bii nag du riwaaya bi nga xamante ne nii mooy riwaaya bu imaam al buxaari bi mais mooy riwaaya az-Zubayr ibn Bakkaar bi mu jaar ci Zayd ibn Aslam mu jële ko ci Seydina Abdullah ibn Umar mu ne Seydina Omar daal dinay ñaan def baaw naan jaarale loolu def ki nga xam ne mooy intermédiaire am ak ak ñaanam al Abbaas ibn Abdul Muttalib <coughs> mu ne allahumma yow suñu boroom hada ammu nabiyyika kii de di al Abbaas mooy sa bàyyitexu yonent mooy sa bàyyitexu yonent alayhi salaatu wassalaam natawajjahu ilayka bi ñun nag dañuy jublu ci yow suñu boroom jaaree ko ci moom mii fa asqina kon nag liñ lay ñaan liñ lay ñaan mooy nga daal di ñuy may taw ci riwaay imaam abdul euh, imaam al buxaari bi dane hmm, allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu fasqina fasqina qaala fayusqaw mu ne Seydina Omar dana ñun de de suñu boroom ñun de dañ doon def euh, euh, wàcc dañ doon euh, mooy natawassalu mooy da di ñaan jaare ko ci diw alwasila muy échelle la boo xam ne ci moom ngay jaar ngir àgg ci ki nga bëgg ñaan Seydina Omar ne ñun de lool buñ ko doon def dañ ko doon def di ko def jaarale ko ci sa yonent lañ doon jaar moo tax di ñaan di jaar ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dara gi ñu koo màgg bu ñu ko masoon a def rek dañ ñuy may nga daal di ñuy may taw <coughs> tey nag <coughs> ñun al Abbaas moo fi ne nii ñun nag natawassalu ilayka bi ammi nabiyina tey nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newul ci kaw suuf comme ni mu fi nekke woon ak ñun waaye bàyyite xam bi di al abbaas mu ngi nii ñun nag ci moom lañuy jaar tey liñ doon def ci ak yonenti ma lay saab ci moom lañuy jaar tey kon nag fasqinaa may ñu taw booñ ko defee mu daal taw imaam alxaafiz ibn xajar mu ne ci alfat mu ne imaam az-zubayr ibn bakkaar ci al ansaaf al an al ansaab daal dinay wax li nga xamante ni soloona liy wane li nga xam ne mooy contenu li seydina al abbaas ibn abdul muttalib daldi woon ñaan mu ne dane moom seydina al abbaas kero allahumma innahu lam yanzil balaa'un illa bi dhanb wa lam illa bi tawba waqad tawajjaha alqawmu bii ilayk li makaani min nabiyik wa haadihi aydina ilayka bizunuub wa nawaasina ilayka bittawba fasqina alxays mu ne keroog seydina al abbaas ibn abdulmutalib loolu la wax dani allahumma ee yow suñu boroom innahu lam yunzil bala lam yunzil balaaun illa bi zanb dëgg-dëgg de du wàcce benn balaa benn musiba lu dul ne bàkkaar mooy waral musiba amul benn musiba buy dal kenn benn mbindeef lu dul bàkkaar ko waral waaye tamit musiba boobu walam yukshaf illa bi tawba amul nag dara lu ko fi mën a dindi bu xasee ñëw wala tiir ko lu dul tuub jëm ci yow waqad tawajjaha al qawmu bi ilayk léegi nag nit ñi nekk nii man moomu ma leen jëndu ma leen defu ma leen dara dañoo jublu jëm ci yow li waaye jaare la ko ci man bii jublu ci yow jaare ci man def ma échelle ngir ma dox ma nekk seen digganteeg yow li makaa nii min nabiyik dara nag taxu ko ñu defal ma loolu lu dul man place bi nga xam ne moom laa occupé ci sa yonent bi yow borom bi subhaanahu wa taala mu ne nag wa haadihi man al abbas wa wa ay aydina ilayka bi dunub suñu loxo yi nag ñu ngi nii ñu tàllal yow boroom bi fees dell ak ay bàkkaar wa nawaasina ilayka bi tawba jàpp nañ suñu karawu bopp yi ñi ci kanam wommat nañ ko takk nañ ko wommat ko jëme ko ci yaw bi tawbati ngir tuub kon nag fasqina alxaysa dañu lay ñaan yow borom bi nga daldi ñuy may taw nàndal ñu may ñu taw bi mu ko defee rekk asamaan si daldi xiin mu ne nag mbir mi taw taw bu bari suuf si vert mooy taw boobu verdure bu mag daal di ci am après wa asha nas <coughs> nit ñi daal di dund dund gu ndaataa tëllëxe ci ñaanu Seydina al Abbas radiyallahu anhu loolu nag année boobu moo doon dix-huitième année mu ne wa kaana dhalika amul ramada sanatu thamana ashara muy dix-huitième euh, ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa ci xilaafa Seydina Omar ibn al <coughs> radiyallahu taala anhu wa arda mu ne keroog Seydina Omar ginnaaw gi mu ne <coughs> bi leen bi taw bi wàccee fa xataba Omar ci riwaaye Seydina Zubayr ibn Bakkaar bi ba léegi mu ne <coughs> Seydina Omar ne inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana yaraa lil Abbaas maa yaral waladu li waalidi mu ne nit ñi yonent bi de alayhi salaatu wassalaam da doon xoole al abbaas li nga xam ne noonu la doom di xoole baayam moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jàppe woon al abbaas mii comme baayam la ko jàppe woon wax na ar rajulu ama alimta ama sha'arta anna ar rajula sinwu abi anna ar rajula sinwu abi mu ne yonent bi Seydina Omar ne yéen nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam de al mii bët bi nga ko bët bi nga xam ne moom la doom di xoole ki nga xam ne mooy waajuram fa yu'azzimahu ba looloo tax da ko doon teddal moom di ko màggal wa yufaqqimahu di ko réel wa yaburru qasama lu mas a bëgg wala loo xam ne moom la mas a waat bëgg ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam defal ko ko moom ay Seydina Abbaas kon nag man Seydina Omar li ma leen di wax yéen nit ñi faqtadu ayyuha nnaas bi rasulillah fi ammihi al abbas wattaxiduhu mu ne nag kon yéen nit ñi roy leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ni mu doon jàppe du ko doxale ak ki nga xam ne mooy bàyyitaxam bii di al abbas jàppe leen kon ak ki nga xam ne mooy nekk seen wasiila li ngeen di li ngeen ki leen di li leen di jokkale ilallah jëm ci yàlla fii ma nazala bikum lu wàccati ci yéen ci musiba <coughs> fekk al Abbaas a ngi ci seen biir ibnu Abdul Muttalib jàppaleen ko ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam doon jàppe ngeen def kom ni ma def léegi buur yàlla daal di leen defal li ngeen bëgg insha Allah ah moom nag xadiis bi nag moom wérul nga imaam alxaakim moo ko solo ci almustadrak ah te daawud moo mu nekk ci càllale bi imaam az dane matruk la ci almizaan moom imaam az-zahabi mu ne imaam ahmad nee na laysa bi shay daawud moomu du dara imaam al-Buxaari ne munkarul xadiis la mooy ab da'if la boo xam ne day solo lu wuteeg ñi nga xam ne mooy ñi dëgër daldi solo <coughs> waaye yaay Aysha radiyallahu anha wa doon na wax ci sanad boo xam ne bu baax la mu ne moom yaay Aysha maa ra'aytu rasuulallah sallallahu alayhi yu sallam yujillu ahadan maa yujillu al-Abbaas aw yukrimu abbaas mu ne man sayyidatu Aisha de radiyallahu anha masuma gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam di teral di màggal kenn comme ni nga xam ne noonu la doon màggale al Abbas wala di ko terale noonu waaw nag Seydina Omar ibn al-Khattab doon wax ci moom moo tax seydna ali ibn abi moom it loolu la xamoon ci seydna al abbaas comme ni nga xam ne noonu la imaam al buxaari solo mais ci al adabul mufrad ah mu jaar ci abi saalih di zakwaan suhayb mu jële ci suhayb di mawla abbaas mu ne ra'aytu caliyan yuqabbilu yada al-Abbaas wa rijlahu wa yaquulu yaa ammi yaa ammu irdi anni mu ne moom Seydina Ali mu ne moom Suhayb di mawla abbaas gis na Seydina Ali ibn Abi Taalib muy daldi fóon loxoy Seydina Abbaas ak ay tànkam tanaan ko yaa am yow sama baay tex ndax baay texam la ndax al abbaas petit frère euh, abu taalib mi jur seydna ali naan ko yow sama ma bàytex irdi an nii gërëm ma mooy kontaanal ci man maa ngi ñaan nga gërëm ma daal di kontaan ci man waaye xadiis boobu suhëy bu boobu euh, moom imaam ad-Dhahabi dane moom xamu ko même bu neenee ne après nee na sanad bi bu xasan la kon moom Seydina al Abbaas <coughs> l'an génn àddina bi muy génn àddina am na ñu ne mu ngi amoon 88 am ñu ne 86 ki ko jullee keroog muy Seydina Usmaan ibn Affan moo ko jullee daal di koy denc fi nga xamante ne nii mooy albaqi' foofale <coughs> ci madinatu munawwara fa la génn àddina ñu daal di koy denc foofu moom seydina al abbaas ibn abdil muttalib ammi rasulillah sallallahu alayhi wa kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa waj'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa